a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil baqara ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim ulaa'ika alladhiina ishtarawu ad-dalaalata bil-hudaa famaa rabihat tijaaratuhum wa maa kaanuu muhtadiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ci fukk bi ak juróom benn kon gisoon nañ ci jataay yi bii ñu génn ci la commencé woon di ñu leeral beneen kuréel bi nga xam ne moo am ci nit ñi muy kuréelu naafiq yi ahaadana allahu min annifaq yal nañu borom bi tabaraka wa taala daal di musal li nga xamante ne mooy ci naafiq nga xam ne comme na al imaam alxasanu bnu yasaar alhamdulillah albasari rahmatullahi alayhi doon wax naan naafiq en fait ak nifaq kenn du ko ragal kenn du ko du ko du du ci du ci jàpp ne moom du ko laal lu dul koo xam ne da nga koo doon voilà ki koy ki gëm yàlla nag day ragal ak naafiq ndax borom bi tabaaraka wa taala saa su ne mën na koo seetaan ak naafiq daal di nekk ci moom te mën na koo bañ a yëg comme naafiq li mu wax naan walaakin laa ak wamaa yashurun ak di lay dal yow doo ko xam moo tax seydina Umar ibn al-Khattab wa huwa man hu moom ak da doon ragal li nga xamante ne mooy nekk naafiq kom ni nga xamante ne noonu la leere ci tarjamaam ak ci histoire am ak ni nga xamante ne nii noon ne la doon wax Seydina Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma moom ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon li nga xamante ne mooy turu naafiqi Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa da ko doon dagaan di ko ñaan mu daal di koy wax est moom Hudayfa est-ce que bokkul ci liste bi nga xamante ne nii ci mbooloom li nga xamante ne nii moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal ci naafiq yi ce que moom bokku ci bam ne ko yow bokkoo ci waaye nag dootuma setal keneen ku fi ñëwati duma laaj dootuma la nag dootuma la <coughs> wax dara parce que bu woobaa man kat dawatuma téye li nga xamante ne mooy secret yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag mbir maa ngi noonu kon nag mbir mango mooy ak naafiq kenn du ci am kóolute jàpp ne moom du ko laal ku dul koo xam ne réellement dëgg-dëgg daf koo doon te kenn du ko ragal ku dul way ngëm yàlla kon nag suñu boroom bi nga xam ne kon ba ñu tàmbalee ba léegi gis nga way ngëm yàlla yi laaya yañ wax ci ñoom ni mu tuutee yéefér yi laaya yañ wax ci ñoom ni mu tuutee kanta naafiq yi lépp wa minan naas yi ca juróom ñetteelu laaya ba ba fii ñuy toll ñoom la borom bi tabaaraka ca gaayoo yele alladina mooy ñi nga xamante ne nii ishtarawu dalalata bil huda dañoo jënd li nga xam ne mooy ak cànkute lañ jël daal di koy weccoo ak leer gi nga xamante ne nii ndaxa ci lañ leen di woo muy l'islam fama rabihat ay waay ñii de moom tonowul de te daal diwul bénéfice wu tijaaratuhum seenum yaxantu bi ñu def jël li nga xamante ne nii mooy seenug leer daal di koy weccoo leer gi ñu leen di woo ñoom sax jotuñu koo am waaye leer gi ñu leen di wax leen dugg ci ñu daal ko fi ne dégg jënd kook li nga xamante ne mooy am amu àddina mooy notoriété àddina mooy mbiru àddina mooy pouvoir ak li nga xamante ne nii mooy am amu àddina ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñii mu ne maara bi rabihat tunuwul de tijaaratuhum seen commerce bañ def seen yaxantu bañ def wama kaanu muhtadin te ñoom de nekkuñ woon ñoo xam ne bi ñu defee nii nekkuñ ñoo xam ne ñu gindeeku luñ dañu tegu ci yoon de masaluhum suñu boroom nag tabaaraka wa taala di joxe misaal ndax misaal dafa nekk lu solo ngir jegeñal li nga xamante ne mooy xelu nit ñi li nga xamante ne moom ngay wax aloolu ah, borom bi tabaaraka wa taala li ñu romb ci suuratu alquran saaru alquran yi yu bari yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala day jaar ci ay misaal di ñu leeralal li nga xamante ne ni moom lay dégtal jaamam yi <coughs> azza wa jal mu ne masaluhum seenum misaal ñoom naafiq yi kamathali alladhi istawqada nga xamante ne day sàkku wala dafa taal li nga xam xamante ne mooy ab taal falamma adaat bi nga xam ne ci la ko daal di <clears throat> taal daal di nekk fu lëndëm nekk comme ku nekk ci saara bi nekk ci àll bi mu lëndëm këris léegi nag mu daal di taal benn taal falamma adaat bi nga xam ne taal bi ci la ñay daal di leer maa xam falamma adaat ma xawla bi nga xam ne ci la naar bi leer ci la safara si daldi leeral li nga xam ne moo ko wër bi nga xam ne nag ci lëndëm bi noonu mu taal am benn briquet daal taal affaire bi daal di jël benn almet boo xam ne benn brin moo ko dese woon ci almet ji après mu daal di kos daal di teg ci ay ñax foofu rek affaire bi tàkk nag leeral li nga xam ne moo ko wër bi nga xam ne noonu la deme rek dhahaba allahu bi nuurihim suñu boroom daal di yóbbu li nga xam ne mooy leer boo gële indi benn ngelaw bu ne ko foof affaire bi fay wa tarakahum mu baleen fii dhulumatin ci ay lëndëm yoo xamante ne nii laa na duñu gis te xas naa taal mooy njaay àll yi fi nekk ci wet gi ba mu taalee moom def na gaa yi gis nañ ko parce que àll bi moom kesee fi leer moo fi taal mbir mi leer ba gaa gis ko léegi nag bi muy bi bi leeree suñu borom fay ko mooy ñoom xam nañu fii mu ne fan la nekk que moom nag xamul est ce que sax am na ay jaay àll yu ko gis ak yu ko nar a fàdd suñu borom ne ma daal di yóbbu li nga xamante ne mooy seen leer de bàyyi leen nag fii zulumaatin jay lëndëm laa yóbbu suruna duñu gis summun ñooñ ñooy gaa yi nga xamante ne nii ñoom dañoo tëx ba duñu dégg dégg duñu dégg dëgg alquran xabaaru alquran li alquran di jàngale na mooy boo leen ko waxee dinañ dégg laaya yi waaye duñu ko dégg dégg gu leen di jariñ bug mun waaye dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo lu mooy duñu wax mooy wax ju sikkaat jaar yoon wax joo xamante ne day gërëm yooyu yàlla du génn ci seen génne ñi mukk om yoon waaye dañoo nekk ñoo xamante ne nii seen bët yi du gis li nga xamante ne moo gërëm loo yàlla foo jaar rek ñu ngi del seen bët yi di ko dàcc yu xaraam yi ak yi nga xamante ne moom la leen borom bi tabaaraka wa la la aaye mu ne fa hum waay waay xam nga ne ñu mel nii laa yarji'una ñooñu duñu dëpp mukk ci lëndëm gi ñu nekk ak ci seen cànkute gi lii nag mooy misaalu munaafiq yi nii nii misaal mii mu joxe ci ki nekkoon voyage ba taal noonu ci àll bi moom ñoom a yem xam nga ne ku mel noonu ba pare teg ci mënula dégg mooy boobu du dégg te manula wax xam nga bu waxee sax yuuxu am na mooy nit ñoo xam ne mën nañ koo dégg ci wet gi daal di koy secourir waaye en plus du gis mooy moom ba pare mu daal di nekk koo xam ne dafa dafa silmaxa teg ci ku ne xam nga ne kooku mos du dellu ci lëndëmam googu mu nekk ci kéefiram googu mooy naafiq yi loolu looy seen misaal mooy ci gàttal borom bi dafa tëj fépp foo xamante ne nii fi la leer fi la nangu li nga xamante ne mooy message am war a jaare lool lépp la tëj ci ñoom bàyyi leen ci lëndëm gi nga xam ne mooy ak kéefër yaamahuuna ñuy dengi dengi naan <coughs> suñu boroom tabaaraka wa taala di joxewaat beneen misaal mu nekkaay ma joxaat leen beneen misaal ba léegi ci xaalu naa naafiq yi aw ka sayibin wala mu ngi mel ni li nga xam ne ab taw mooy ñoo xamante ne nii ab taw da leen a dab mina samaa'i taw boo xam ne ci asama ci niir yi la jóge fii nag nekk na ca taw boobale zulumaatun bu may wàcc mu ngi ànd ki lëndëm fekk mu lëndëm këri waaye yow taw bee ngi lëndëm daal di dëm kër gis niir yi ñëw daal di muur li nga xam ne mooy étoile yi muy biddiw yeeg weer wi yoroon a feeñ niir yi ñëw daal di koy muur wa ànd ak li nga xamante ne nii mooy ay dënnu wa barqun ànd ak yi nga xam ne tonnerre yi ak li nga xamante ne nii wa barqun ak mooy mooy bu nee bu bu tonnerre bi bu dënn bi nee ray noonu nga xamante ni ci lay commencer leer barq boobu nga xam xamante ni mooy mooy mooy naan fel affaire bi daal di leer noonu mu ne noonu la ndox moo ma àndal de yajaluuna ba mu leen dalee gaa yooyu taw bi dab loolu ci àll bi ñu daal di def nag seen asabiahum seen seen seen seen seen li nga xam ne mooy seen seen seen seen seen baaraam yi fii yaadaanihim ci seen nopp yi mina sawaa'iq yi hadaral mawt ndax lan ngir daal di moytu seen nopp yi ndax tellement dënn yi dafa ba daanaka seen tympan yi lay waaj a teppi mooy seen li yi a yàq ndax ratak tak tak tak ñoom ñu nekk ci àll bi yii dal leen ñoom xam nañ ci dara wala nga wàcc foo xam ne ab dënnoo dal ci sa bu boobaa di ngeen ci xam bu baax mu ne nag loolu la léegi nag ñu jël seen baaraam yi saañ ko ci seen nopp yi ndax lan ndax mina sawa'iq hadara al maut ngir daal di fegal seen bopp dënn yu foor yii ragal mu yàq seen nopp yi waaye tamit man leen a faat di daw li nga xam ne mooy dee wallahu te borom bi muhiitum mooy ki peek bil kaafiriina ci ñi nga xam ne ñooy yéeféri de ak naafiq yi kenn daal du rëcc ci ñoom mu ne gis nga nag boobee yakaadu tuuti kon rek ak albarqu muy melax mi bu nee ray fu mu daal di yóbbu absaaruhum seen bët yi daanaka bu nee ray daanaka ñoom bu fekkee ñuy xool daanaka seen bët yi day waaja tuuru ndax ray gu foor geeg ak dënn yu metti yi kullama adaa lahum saa bu leeree nag pour ñoom masaw fii mooy bu dënn bi nee ray ba am lum leer léegi ñoom ci la ñuy gise sax loo xam ne dinañ mën a avancer teg benn tànk masaw fiihi ñu dox ci way ida azlama waaye nag bu arrêté mbir mi taw bi continuer mbir yi leen demaat crise azlama wa ida azlama alayhim mu daal di leen demee ci seen kaw xaamoo ñu ne tekk ñoom daal fekk dënn bi dal ta dal gis nga metti yi muy indi ñu tiit sax jàpp ne dañuy déedéet jël seen baaraam yi di ko sànc seen nopp yi waaye nag waaye leer googu ci la ñuy mën a avancer bu arrêté ñu daal di taxaw walaw sha Allah suñu borom ne cey bu sooboon borom bi tabaaraka wa la la zahaba konoon te kon dina yóbbu bi sam'ihim te seen dégg dégg ya seen nopp ya wa basaarihim nag seen bët bu ko sooboon mu yóbbu ko ci noonu le inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in ci lépp rek qadirun ku kaptan la ku ko capable la lii mooy beneen misaal bi mooy ne yéeféer yi naafiq yi mooy ne gis nga leeruk alquran buy ñëw du leen jariñ waaye dara dara dara day mel ni ay dënnu la ñuy dégg mel ni ay tonnerre yoo xam ne gis nga ni ñuy dawee ci tonnerre bu bu dee rës ni ñuy dawe noonu ngir daw dee alquran buy wàcc noonu la loolu moo tax mu doon wax ca seen saar ba suuratul munaafiquun ne yahsabuuna kulla sayhatin alayhim ñoom dañoo jàpp bépp yuuxu buñ déggee ñu ne as-salaatu jaami'a ñoom sayidina Bilal bu anhu buñ ne salaatu jaami'a woote da leen dajaloo yonent mi alayhi salaatu salaam ak leen di woo dañuy gaaw daw ndax tiit foog ne dañ leen a jàpp que ñoom xam nañ ne ñoom ñooy naafiqi tay rek ñu daal di leen faagaagal mooy seen xol du dal te tamit dañuy tiit ragal dee gis nga nag ni dënnu bi mel ci gaa yi nekk fii bu suñu borom joxe misaal naafiq alquran buy wàcc ak xadiis nii la mel ci ñoom wala ngay wax ay alquran ci seen wet day mel ni dënnu yuy dal yoo xam ne tuutee des mu yóbbu seen bët yi li nga xamante ni mooy seen nopp yi seen dégg-dégg yi loolu moo tax duñ fa mën a toog dañ leen di déranger daal di dem seen yoon fii nag ci la suñu boroom tabaraka wa yemal li nga xamante ne mooy ñetti xaaj yi xoolal naafiq yi li borom bi wax ci ñoom ni mu baree ba muy wax kon wax nañ la ca laayam juróom-ñett juróom-ñetteelu laaya ba ba ci ñaar fukkeelu laaya bi suñu borom ci naafiq yi lay wax allahu akbar way la maa naja illaa man naj maa illaa man najja allah kenn mucculle lu dul ko borom bi tabaraka wa taala muccal kon borom bi yàlla na mu muccal ci nifaq ci kéefër